an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitabihi Riyadu s-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati was-salam fi kitabi adab at-ta'am wa fi al-bab at-tasi' wal-mi'a wa an Sa'iid ibn al-Haarith rahimahullahu ta'aala annahu sa'ala Jaabiran radiyallahu anhu an al-wuduu'i mimmaa massati an-naar faqaala laa qad kunnaa zamaana an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laa najidu mithla dhaalika mina at-ta'aami illaa qaliilan fa ida naxnu wajadnaahu lam yakun lana manaajilu illaa akuffanaa wa sawaacidanaa wa aqdaamanaa summa nusalli wala natawadda rawaahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon al imaamu alxaafiz mu jeexale bunt bi comme niñ ko waxe woon xadiis bi nga xam nañ noon dañ koy jël moom dong muy xadiis numéro 754 waaw sept cent cinquante quatre juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ñeent ci suñu jotaay bii ñu génn nag ci bunt bii ñu nekk muy cent neuf baabu istihbaabil akli bi thalathi asaabi' ba nim jeexe xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis numéro sept cent cinquante trois mu ne woon wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idaa akala ta'aaman la'iqa asaabi'ahu thalath loolu lañ mujj woon gis walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna tey nag ñuy gis hadith bi muy kon bu mujj ci buntu bi mu ne wa an Sa'id ibn al-Harisi mu ngi jële ci taabi'i taalibe sahaaba la boo xam ne mu ngi tuddoon Sa'id di doomi al-Haris rahimahullah annahu kene moom de sa'ala laaj na jaabiran dafa laaj sayyidina jaabir radiyallahu anhu anil wudu'i ci jàpp mimma massati an-naar ci loo xam ne <coughs> safara daf koo laal <coughs> waa mooy damaa laaj sayyidina jaabir est ce damaa war a jàpp bu ma lekkee loo xam ne dañ koo togg mu jaar ci safara comme ndawal gu ñu lakk wala xatta meew mu fermenté boobu nga xam ne buñ koy defar bu kaaye boobu nga xam ne dañ koy togg ba dax bi loolu noonu lu mel noonu est loolu mar naa koo mën a bu ma ko lekkee damaa war a jàpp waaw fii mu ne bu ma barbecue ah yaa vay été baa ngi dugg si <laughs> waaw <laughs> di dem yakki ndaw euh, lakki ndawal ay côtelette ay faari xar ay merguez waa lekk ji ba pare yu xarak wala yu nagak walla yu lu mu man bi doon waa man damaa war a damaa war a jàppi wala déet mu ne man de loolu laa ko laaj fa qaala laa Seydina Jaabir dama déedéet jarul ngay jàpp de du waral njàpp xat dëgg-dëgg kunna nekkoon nañ zamaan an-nabi jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la najidu mithla zalika min at-ta'ami illa qalila doonuñu woon daj lekk gu mel noonu ngay wax ndawal boo xam ne dañ koy lakk day safara da koy laal loolu luñ ci doon jote bariwul woon de lu néew lañ ci doon jote waaw waaw <laughs> woon comme nii mu neexi léegi de <laughs> waaw mu ne fa ida nahnu wajadnaahu bu ñu ko dajee nag trouver ko am lu mel noo nee ndawal bu ñu lakk lam yakun nekkul woon lanaa ñeel ñu mën a diilu amuñ woon du ñëpp amoon ay torchon de du ñëpp amoon ay torchon déedéet du ñëpp amoon ay mouchoir yuñ doon fompoo déedéet lool mooy du mooy mooy du ñëpp voilà bu la nee amuñ woon mooy ñu bari ci ñoom illaa akufana lu dul daal gis nga suñu tenk yi yiñ doon yi ñuy jàppe ndawal li bu ñuy lekk waaw moom daal doonuñu woon daj lu dul suñu ñun daal suñu tenk yi wa sawaa'idana mooy suñu avant-bras yi waaw diggante fi ngay fi tenk yi jeexe fi ñuy takk montre ba conc gi foofu noonu yooyu moom lañ amoon ak suñu tenq yi waaw ila akuffana wa sawaa'idana wa aqdaamana ak suñu dëggu tànk yi suñu tànk yi ñun daal loolu mooy lan mooy ci lañ doon fomp <laughs> bu ñu lekkee fa pare <laughs> waaw ñun amuñu ay torchon ah yi nga xam ne léegi da koy am ay Kleenex yu baax ay mouchoir yu baax waaw jël ji ay paquet di di di jël par benn rek di jël par fukk leen lekk waaw nga xam nañu teg ko ci mosquée yi teg fu nekk foo dem sax gaa yi di ko doxantoo ku ñaq jël aywa daal di kii teg yooyu gaa yi amuñu ko woon de ñi yi ngay dugal sax muy yu yu sax nga koy dugal boo ñaqee def ñoom gaa yi amuñu woon loolu ah <laughs> ñoom daal buñ lekkoon ba pare te ndox euh, loolu beneen affaire la mooy ndox dafa jafe woon am foofu <laughs> waaye Seydina Usmaan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan bi mu a war a biñ ñëwee. yëwut bi yoroon teen ba sawaay di leen ci santaas <laughs> waaw yo moom moo fi yor ndox mu neex tekkiwul na ngeen amoon ndox mu neex gaa yi amuñu ko woon lu dul benn yahuud yi moo ko amoon di ci santaas nit ñi waaw <laughs> Seydina Usmaan ñëw jënd ko radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw kon affaire yi mooy ndox dafa nekkoon aziz loo xamante ne nii lu jafe woon a am la moo tax boo seetloo yeneen tubay saa saa ni mu doon wax yëpp bu kenn lekkee ci yéen bu mu mar ah falaa yam sax bu mu bu mu fomp waxul bu mu raxas de bu mu fomp ndax ndox dafa jafe woon a am <laughs> da lu bari dañ doon fomp ñoom waaw dëgg la ndox amoon na ñuy jàpp mais même jàpp yi léeg-léeg njàpp day xew du ñu gis ndox njàpp day am du ñu am ndox. waaw moo tax yu bari yonent bay saab-saab ci boppam buñ amee ndox lu mu néew néew moo ci doon dugal loxoom barkeel ko muy ndox mi gën a tedd mu nit mën a gis waaw ndox mi di yokk ba ay nit yoo xam ne ay soixante-dix comme ni Seydina Anas wax radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw comme niñ koy gisee ci buntu bi ah buntu bii nii di ci teguwaat allahu akbar waaw ci bunt yii di ñëw al imam dina fa indi yoo xamante ne nii mooy bunt cent douze bi waaw hadith yooyu dina ko farangale daal di indi nga xamante ne nii ak façon ndab yi nga xam ne moom la yonent bi saa salaam doon utiliser doon jëfandikoo am na buñ ci boon keroon. waaye dinaa la ko recenser insha allah buñ àggee ci hadith yooyee bu ko defee nga man koo takk ba xam yi nga xamante ne mooy ndab yi nga xamante ne nii moom la yonent bi saa salaam doon utiliser waaw xam nga gisoon nañ keroog. <laughs> kaana linnabii sallallahu alayhi wa sallam qas'atun yuqaalu lahu al-gharra sayyidina Abdallah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhuma nee na de ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon dafa amoon li nga xamante ne ndab loo xam ne bool boo xam ne booli boo xam ne bu mag boo xam ne alxarra lañ ko doon woo dinañ gis yeneen façon ndab yoo xam ne moom la yonent way saa saa doo utiliser pour jàpp wala pour leneen waaw yoo xam ne ni ñu tudd ñoomin mex dox ak façon yoo yëlee insha allahu taala ak ñoom tawr kom Abdallah ibn euh, euh, euh, Amr Abdallah ibn Amr al hmm, taala anhu wa arda lañ <laughs> bàyyi noonu ba àgg ba àgg ci ndeysaan waaw ñoom seen kër këru këru jàmbaar la ñoon de waaw boobaa naa la fàttale kuy ndayam <laughs> te ndayam moom niñ ko fi tudd sax daa bari <laughs> ah waaw yeneen saa salaam ne yéen yéen yéen ñii tagg leen keroog ñoom ak seen waa kër waaw allahu akbar léegi Euh, euh, kon mooy façon ndab yooyu insha allah bu ñëwee ci euh, chapitre cent douze dinañ leen recenser nga gis façon ndab yi yore trois sa sab doon utiliser kon sëy naa ja kon ñi doon am ndox dafa manqué woon jafewu dafa jafe woon a am <laughs> moo tax boo seet loo sa hadis yu bari yore saa sallam danaan bul fopp sa loxo lu nga mar nga mar ko ba mu set wala ñetti sa baaraam yi léegi fii mu ne moo tax sëy naa jaabir na ñun Eh, yow lii nga may laaj nii mooy ndawal <laughs> jamono kon mooy jamono neex na <laughs> ba léegi daal yéen daal ndawal lu ngeen lakk daal lu ngeen togg ba togg moom nga may laaj <laughs> ndax loolu di ngeen ko eh, dañ ciy jàppam déet mu ne loolu liñ ko doon daj liñ ko doon trouver jamono yonent bi alay saat salaam bariwul woon de liñ ko doon daj jamono yonent bi alay saat salaam bariwul woon waaw te bu ñu trouver woon bu ñu ko dajoon doonuñu woon jot ay mouchoir bu ko nekk amoon ne mouchoir de waaw lam yakun lana manadil amuñoon ay mooy jamono min diir gisoon nañ ci yeneen hadith yi ñu romboon euh, yi gisoon ci jotaay yee ñu génn amuñoon ay mouchoir yu ñu doon fompoo ñun daal xam nga lu ñu amoon illaa aku fanaa suñu tenk yi daal ku lekk nii ba pare ba mar ko ba mu kii da fomp nii waaw raay diw ko sa kii diw ko sa avant bras yi bu bu dee foofu yëpp mm, baax na. nga sa tànk yi sa dëggu tànk yi nga diw voilà <laughs> mu jeex wa sawaa'idana wa sawaa'idana wa ak wa aqdamana buñ paree nag tumma nu yi après dañ doon julli bu ñu amul leneen lu tojoon suñu njàpp lu dul dañoo jàppoon ba pare ñu teg mbir mi ñu lekk yi li nga xam ne safara da dañ koo jaaral safara mi euh, comme misui koog yooyu ba pare doonu ñoon jàpp summa nu sol yi ginnaaw gi ñu julli wala na tax wa te doonu ñoon jàpp mu ne rawaahu soloona xadis bi al-Bukhari di al-imaam al-Haafiz al-Bukhari rahimahullahu taala kon al-imaam al-Haafiz an-Nawawi léegi euh, première njàngat mooy est moom dong moom moo solo dañ naan la déedéet mbokku taalibeem wala avant moom sëriñam solo woon na ko daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al-jamii hmm. moom solo woon ko ah. waaye Seydina al imaam al al Ahmad riwaaya mi xaw na wuuteeg lii voilà xaw na lum ci niroo xam na lum ci wuute mën nañu ne mën nañ ko ci génne waaye ki nga xam ne moo solo lii dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne mooy al imaamu euh, euh, euh, al imaam. bi muy al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ñeneen ñi dëgg la jële nañ ko naa Jaabir mais bokkul ak du Saïd euh, mi nga xamante ne nii moom moo ko nettali du Saïd ibn al-Haaris moom moo ko nettali te tamit demewul noonu mooy bokkul li ñuy moom ñoo bokk ñuy wax waaye wute na ak lii tuuti léegi loolu amaana après bu ñuy ñëw ci masala yi dañ ko gis bu ko defee ñu wax la lu tax kon al imaamul haafizul Buxaari rahimahullah mu ngi ko ndi ci kitaabul at'ima imaamul Buxaari ah rahimahullah ah génn àddina ca Xarantak ca Samarqand waaw ca Ouzbékistan Ouzbékistan foofu la dëkkoon Buxaara <laughs> ñooñu ñoo gënoon a gaaw wax naa la bilaadu Tirmid foofu la ne woon muy al imaam at-Tirmidi moo tax ouzbek yi non ñooñu masha Allah waa waa bilaadu ma wara an-nahr ñi nga xam ne ñoo nekk ginnaaw dex yooyu nga xam ne ay l'Euphrate ak côté yooyu jëm na jëm Asie mineure ay Turkménistan ah ba ci Afghanistan ah Azerbaïdjan ah Ouzbékistan ah ñooñu noonu ñooñu ay ay ay ay ponkal <laughs> fala imaam yu yu yu ponkal yaa ponkal yi non yàlla day leen sédd de <laughs> waaw te nekkuñ duñu ay arab <laughs> duñu ay arab ah les les gis nga ouzbek bi man ngaa gis ouzbek <laughs> booy faral di dem Makka di ñu leen gis masha Allah bokk nag ci ñi fa gën a yaru waaw ñoom bokk gën a yaru les les les xawma les ouzbek <laughs> bu dee dinañ def liaison bopp les ouzbek waaye bu rek ngeen rek ñee leen ne ñii dañooy mbokk imaamul Buxaari yi ko cëy way ji leen cam <coughs> waa Samarqand ngi waa Buxaara wa ngi waa Tirmidhi ngi allahu akbar <laughs> radiyallahu anhu <laughs> imaamul Buxaari moo gën a yéeme ku ku fi jaar <laughs> xoolal li ku ñu wax Qutayba Qutayba ibn Sa'id moo ko wala euh, euh, Qutayba ci sëriñam yi moom moom moo seede ci imaamul Buxaari yi seede boo xam ne moom boobu boobu bokk na ci gën a garaaw quoi waaw non boobu moom bokk na ci biir yi yi yi gën a garaaw xut damay damay damay damay hésiter est-ce que c'est Qutayba wala wala ki nga xamante ni mooy euh, Ibn Qanab waaw waaw al-Qanabi ñoom ñaar lay hésiter waaw kan la ci ñoom ñaar ñoo waxu wax ju toll noonu wax ju rëy noonu lu grave noonu waaw mu ne euh, man de toogloo tooga jotaaya nag boroom xam-xam yu boroom nitu fuqaha yi jaamukatu yàlla yi boroom xam-xam yi gaayu kawe yi mais gis nga man de ba ma ràññee ba léegi te sama ñaari bët yii masuñoo gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari masula am laa ilaha illa allah en fait si ngay xamee ne waxam di daa garaaw mooy moom taalib imaamu Malik la mooy gis na imaamu Malik imaamu Shafi'i mbokku taalibeem la mooy gis na imaamu Shafi'i imaam Ahmad bokk na ci ay génération la ñoo bokk sëriñ la sax euh, ci ci ñoom mën na leen a mat euh, ñoo dox bokk génération gis xam na ñoom Saïd euh, Sufyan as ñu mag ñooñu ñoom al-Awza'i mooy ñu ñu ngi tudd yu kat ñu bokkal ñoom waaye mu ne ma ne waaye damaa masula gis laa wax <laughs> masuma gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaïl non non non masuma koo gis daal Bukhari allahu akbar laa ilaha illa allah loolu loolu bala nga ko xam rek da ngay xam kan mooy imaamu Maalik quoi laa <laughs> eh, ilaha illa allah ya da ngay xam it kan mooy imaam Ash-Shafi'i rahimahullah non mais kan mooy imaamu Ahmad imaamu ahli sunnati wal jamaa Allahu akbar après ci ngay xame ne non Qutayba Qutayba sawaay waxam ji rëy na wax na dëgg de waaw bi léegi léegi léegi bi léegi loolu la deme <laughs> non moom dafay dafay yéeme woon moo tax c'est triste c'est triste waaw c'est triste boo gisee ñi nga xamante ne nii euh, suñu façon réew yi nga xam ne dañoo jaar dañoo réere euh, réere nit dafa yomb waaw ba pare gaaw jàpp ne ñoom li ñu am kenn amu ko walla iyaadu billah rien que boo déggee ñuy tudd imaamul Buxaari rek da nga naan ñii ñii ñii amuñu teggin dara Buxaari nee na Muslim nee mel ni ay sàmbaaboo yu ñuy tudd te bu ñuy tudd seen sëriñ ña nga xam ne ñooñu fañ leen tegoon teguñu fa ñenn <laughs> attention naan xaalal allaamatul fahamatu di di pompe nag boroom xam-xam bu fees ba boroom wilaaya bu rëy ga boroom nangam bu rëy ga nee na door a wax yow ngay tudd imaamul Buxaari yi naan Buxaari yi nee yaa jaroon ay bàcc yàlla idée yi bu doon xam nga ah yaay ñàkk xam la kon nag al imaam xujjatul islam kii mooy xujjatu ñu mel nii lañ naan xujjatul islam ah billaahi xujjatul islam ñoom kese lay lañ ñoom lay lañ ñoom waaw ñoom lay lañ imaamu sunna muhyi sunna waaw Allahu akbar moo tax keroog bi mu génnee àddina ndeysaan am am benn waay dafa am ku gént juste te waay ji dafa fàtte ban sëriñati la xamul woon ne sa imaamul Buxaari génn na àddina avant quelques jours avant dafa gént gis yonent sallam mu taxaw ak bu ma juumul ñeenti saxaabaam yi taxawal di taxaw ci benn yoon di xaar mu naan ko waa rasulullah sallallahu alayhi wasallam looy taxaw di xaar mu ne imaamul Buxaari la ñuy xaar <laughs> quelque kii ñu mu ñu tàgge ko ne ko imaamul Buxaari yi génn na àddina allahu akbar jam <laughs> <laughs> moo tax moo tax moo tax euh, sax imaamul Buxaari ginnaaw alxuraan nit mësula gis lu mel noonu waaw loolu loolu bu yoboo nga xam ko moo tax loolu euh, ñoom imaamu Suyuti yi di wax boroom xam-xam njëkki wax fa laysa fi lkutubi asaxu minhuma ba'da alqurani wa li hadha quddima <laughs> du waxi como de billahi noonu la demee nit moo taalifut lu mel ni imaamul Buxaari yi loolu yàlla moom la ko jagleel ba addinay tukki nag kenn deful li mu def kenn amul loolu moom amul benn la ci yàlla bindoon zalika fadlullahi ki mu ko jox mooy Muhammad ibn ah, Ismaïl Abu Abdillah ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari amaatul radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kooku wilaayam gaa yi xamuñu ko waaw moo tax ñu jàpp ne du dara bu xóoy ne waaw wal iyaazu billah lool moom su adab la goo xam ne xaw ma nan la ko nit mën a génnee ci ay làmmiñam taxaw na foog ne wax na lu lu lu lu yees waxoo fi naada walla iyaadu billaah ah waaw Qutayba la Qutayba ibn Sa'id moo kay mooy Abu Raja bi <laughs> keroog Imam Tirmidhi ne <laughs> haddathana Abu Raja <laughs> kii naan kii naan man de xaw ma man man daal li ma jaaxal mooy Abu Raja ba léegi xaw ma Abu Raja mooy kan mooy euh, al-Mubarakfur bi te mooy Abu Raja Qutayba ibn Sa'id al-Balkhi al-Ba al Abu Raja <laughs> al-Balkhi voilà waaw radiyallahu moom moo doon wax noonu euh, toogu toogoo naan gaa yooyu yëpp ah. mais sama ñaari gët yi ma su ñoo gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaïl bi léegi wax na dëgg amul. kon rawaahu solo na ko <laughs> al Bukhari al imaam bi al imaam al Bukhari rahimahullahu taala kon nag al imaam al Bukhari rahimahullahu taala mu ne. <laughs> moo tax képp ku mu jële ci yow xadiis li kii wax imaamul Zahabi wax ne képp ku imaamul Buxaari yi def ci sa téere sa sa sa ci ci yow xadiis ba def la ci téereem bii yow moom dépassé nga pont xaw ma kan la ñuy lëñbatatu mais yow moom nit façon moo moo <laughs> moo tax sëriñam yi sëriñam am na sëriñam yoo xam ne dañuy dañ doon bàkkoo lu fekk moom mu jële xadiis ci ñoom yaa ngi seetlu lool ñoom kii la ñoom ñoo ñaari Muhammad yi Muhammad ibn Bashar di Bundaar ak Muhammad ibn Musanna zamin dañ doon dañ doon kontaan waaw di Muhammad ibn Ismaïl waaw non loolu non loolu fierté la di léegi kon Imaamul Buxaari ah, mu ngi ko nit kitaabul at'ima baabul mindil xoolal téeram lekk yi buntu mouchoir <laughs> al mindir mooy mouchoir mooy torchon <laughs> mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Munzir mu ne al-Munzir bi mu Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdillah ibn al-Munzir ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza di sët ci ki nga xam ne mooy maamu sayyidatu sayyidatu Khadijatu bintu gis nga mooy Hizaam moom ci Hizaam la jaar hmm? Xaalid ibn Hizaam ibn Xuwaylid te gisoon nañ Xaalid mii frère Hakim la saxaaba boobu di Hakim ibn Hizaam nga xam ne moo mayoon Sayyidatu ah, Xadiija euh, Sayyidina Zayd ibn Haarisa waaw bàjjanam moo ko mayoon <laughs> moom mu jël jaam boobu may ko na bi saa saa muy Sayyidina Zayd ibn Haarisa Hakim moomu nag frère am Xaalid ibn Hizaam ibn Xuwaylid moom mooy maamu Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami ndax maamu boobu de Hizam moo tax ñu naan ko al-Hizami al-Madani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani nettal Muhammad ibn Fulayh di Muhammad ibn Fulayh ibn Sulayman al-Aslami ñii ne al-Khuza'i Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala al-Madani qaala mu ne haddathani abi mu ne nettal ma sama baay di Fulayh ibn Sulayman ibn Abi al-Mughira Abdullah Rafi' Abu Yahya alxuzaa'i almadani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii abi mu ne ki ma nettali mooy sama baay non gis nañ ko muy Fulayh ibn Muhammad mooy abi waaw mooy Fulayh an Sa'id ibn al-Harith mu jëloo ko ci Sa'id ibn al-Harith ibn abi Sa'id ibn al-Mu'alla almadani alqaadi al-Ansaari rahimahullahu ta'ala moom lay gis muy Sa'id ibn al-Harith ah ah mu ngi noonu. moom euh, mu ne an Jaabir ibn Abdillah mu jël Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'lab ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami as-Salami as-Salami radiyallahu ta'ala anhuma annahu sa'alahu mooy Abd Sa'id ibn al-Harith mu ne dafa laaj annahu sa'alahu laaj na Seydina Jaabir an al-wudu' imma masatina fa qala la qad kunna zamana zamana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, la najidu mithla dhalika min at-ta'ami illa qalilan fa idha nahnu wajadnahu lam yakun lana manadilu illa akufana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawadda kon lii la al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala nii la indee hadis bi léegi nag mu des léegi hadis bi kon day wax lëkkaale mag bunt bi ginnaaw biñ gisee taxriij bi moo tax hadis mën nañu ne imaamul Buxaari moo ci wéete ci wàllu ni mu demee nii am na ñeneen ñu solo lu mel nii waaye euh, euh, loolu euh, xaw nañu wute waaw te ñoom comme li ma la doon wax sànq ñeneen ñi nga xam ne dañ koo solo jële Seydina Jaabir à vrai dire bi xaw na wuteeg lii tuuti parce que foofu ñoom dañu ne xoolal nañ jël kenn ci ñoom di al imaamu al imaamu Abu Daawuda rahimahullahu ta'ala boobu ci Muhammad ibn al-Munkadir la jaar au lieu de Sa'id ibn al-Harith mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu annahu qaala kaana aaxira al-amrayni min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tarkul wudu'i mimma ghayyarati an-naar mu ne nekk na mujjanteelu benn ci ñaari mbir yi nga xam ne mooy li ci mujj ah mooy yonent bay saa saam de ci mbay mbiram dafa bàyyi woon di jàpp ci loo xam ne safara moo ko soppi loolu mooy la moo la xam dañ koo to dañ koo lakk waaw ndawal du lakk ama buñ ko masoon lekk boo lekkee yàppu xar nii ñu ñu lakk ko nga ñëw lekk yaa yow da après da nga doon jàpp waaw mais finalement da koo dindi yonent ba moo tax mu ne loolu mooy li mujj voilà loolu nga jël gëléem miche gëléem wala yooyu daldi lekk bu boobaa bu boobaa yow euh, doo da doon jàpp waaye yonent way sa saam dafa teggi àtte boobu ñoom noonu lañ ko solowee en général kaana axiral amrayn léegi nag hadis bii nii kon lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne moom la ñuy tëj nii muy yi li nga xamante ne nii mooy sopp gu ñu sopp lekk ñetti baaraam ah waaye sopp gu ñu sopp di mar baaraam yi ak sib gu ñu sopp gu ñu sib nit ki di faxas di fomp ay baaraamam laata mu leen di mar waaye sopp gu ñu sopp muy mar muy ñuy ñedd ndab la ak jël la nga xam ne ab lënt la wala lu ñu waroon a lekk mu rot hein mu daal di koy faxas ak possibilité lekk ko ginnaaw bi ñu ko pompé ba pare ak di pomp hein ah bisaa'idi wal qadam loolu nag côté boobu noonu moo desoon ci tarjama bi ni mu ko tudde woon moo desoon ci tarjama bi voilà looloo ci desoon mooy côté pompe bi ci saa'id yi mooy avant bras ak li nga xamante ne nii mooy tànk yi wa masiha ba'da laq la'fi ah bisaa'idi wa ghayrihima fii imaamu Jaabir radiyallahu anhu bi ñu fi indil fi nga xam ne nee na ñun buñ masoon a lekk ndawal ba pare amuñu woon ay mouchoir ni ñu doon def mooy trouvé wu ñoon lu dul suñu tenq yi lañu doon fompo suñu avant yi mooy ci takk montre ba ci jonc ak suñu dëggu tànk yi lañ doon suñu tànk yi lañuy ñuy léegi nag kon loolu <laughs> euh, bala ñu sori di dugg ci masala bi nga xam ne moo ci gën a feeñ mooy lii la doon wane vraiment ni saxaaba yi doon dunde quoi mooy da ko loon dundug dundug opulence ah <laughs> jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bien sûr mooy gis nga ndawal lekk ndawal c'était pas fréquent lépp yàpp ah non non non waaw ah ñun nga xam dañoo duy suñu frigo yi ba mu fees waaw la ma wolof ba waxoon man moom moom mu képp laa gis ci wolof bu ma sa sant <laughs> ma ne ah, <laughs> ma jël léegi ma créé daal bëgg ne en tant que man wolof laa rek naa wax lu neex waa jooju laa dégg ci wolof bu bu bu ma yi ko yàllay defal ma ne loolu garaaw ah, ñun c'est dañoo tàmm bu ñu yàlla yàllay defal xéewal ñuy deedeelu non affaire temps yu doxul non njaay mi muy dox gaa yi gëm doxul jamais mu dox non mu ngi fii di metti ah non sant yàlla waaye nag moom waaw koo xam ne saa boo ko laajee loolu lay wax waaja moom dane ma <laughs> ah, moom damay sant moom <laughs> parce que ñun mi ñu nekkee gone ñi doon dunde comme man nii ni may dunde nii ñuy dunde nii way yow sa waay am kii dem jëndi sam xar reen ñëw defar say mbuus dugal sa biir frigo bu di génne di di di lekk saa su ne saa boo bëggee lépp lu ci war a dem moom mu yemb. waay waay ñun ñi ba ñu nekkee gone ñi amoon lu mel noonu ñooñoo lañ doon woowe borom barke yi kon nag man damay sant <laughs> daana ko ah yow mii de <laughs> yow de xaw ma lu la dal ba ngay waxe nii wolof du waxe nii de <laughs> waaw loolu la sahaaba gisoon nañ Seydina euh, Xabbaab ibn al-Aratti radiyallahu anhu na gisoon nañ Seydina Abdurrahman ibn Awf fàttaleku xaw na yàgg tuuti radiyallahu anhuma ku ci nekk ci ñoom ñaar li muy fàttaleku ñu tegal ñëw ci lekk ga ak tamit dund gi ñu nee ak alal ji ak liñ yoroon finalement mujj gi ñu fàttaleku Seydina Mus'ab ko waa radiyallahu anhu benn kenn benn riwaay ba ak Seydina Hamza ñu ne la ilaa radiyallahu qutila Mus'ab ibn Umayr wa huwa xayrun minni Seydina Abdurrahman ibn mu ne faat nañu Mus'ab ibn te moo ma gën de te Seydina Xabbaab lu mel noonu la waxoon radiyallahu anhu ak Seydina Hamza keroog biñ leen faatee Uhud ñu leen di utal càngaay luñ leen sànge ngir denc leen benn ci jotul bu ñu ko xëccee ba ci bopp bi tànk yi di feeñ bu ñu xëccee ba ci tànk yi bopp bi di feeñ waaw nga gis léegi ñun nag ñu far ñekk seen gannaaw ñoom ñoom jot nañ seen pay bu mat sëkk mais ñun ñi ci des après xéewal yi borom bi ubbil ñu ko baadu boroom bi dañoo fay li nga xam ne moom lañ doon def waaw allahu akbar moo tax jamono yeneen bay saa saam gis nga du gisoon nañ fi yeneen bay saa saam bi ñuy dem kër euh, Seydina Abul Haytham Malik ibn Tayyihan bi mu génnee gis Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne leen lan moo leen génne waxtu wi ñu ne wallahi fii fa ñu génne mu ne leen maa ngi wàcc yàlla man itam moo ma génne de <laughs> moo tax xiif moo tax ñu jekki daal kër yi toog ci kër yi noonu day xaw <laughs> te tamit dem uti loo xam ne ngir tamit njaboot geeg yooyu ak tamit loo mën a daal kiiwe <laughs> waaw te liñ doon gën a sax mooy njaboot ji moom kii waloon na leen waaye moom moom amuloon te léeg-léeg njaboot ji duñu amaa waaw ñetti la Sayyidatu Aisha wax benn cin duñu ko taal kër yonent bay saas lu ngeen doon lekk mu ndox te tàndarma yi du yu fees de te ah, léegi ah, foo noonu la bare woon ci jamono yonent bay gaa yi yu néew lañ ci doon yor xam nga tool yi bu ñoree ay saison la <laughs> liñ ci doon bari wala ah. yonent bay saa saa gisoo Seydina Abu Hurayra ba ñëwee wax gaa yi xiif amuñ luñ lekk ci Seydina yonent bay saa di leen jox ku nekk par ñaari tàndarma ne la jël jàppal ci lii nga naan ndox mu gis Seydina Abu Hurayra ñu jox ko moom mu jël denc. jël benn denc mu a ko mu ne Abu Hurayra looy def nii mu ne ko parce que benn bi sama yaay laa koy bàyyil moom itam li ma dala ko dal amul dara yooyu saa saa ne ko lekkal moom dinaa ko jox dinaa la jox nga jox ñaari tàndarma après nga duuli naan ndox naan ndox naan ndox sa journée bi yëpp jour bi yëpp loolu nga am ñun ko fi lekk la woon jàppal ci ñaari tàndarma bu dee booy moom ñépp dinañ la dégg ci mbedd mi ah tey kër ga ajuna yén nangam waaw loolu nga ci yàq te sëy yonent way saa saam këram lool lool dañ doon toog dara dara du fa tàkk moo tax tàndarma yi dañ ko doon dañ ko doon wàñña yu néew lañ ci doon am waaw ndawal moom bu amee non ndawal moom c'était la fête <laughs> waaw waaw moo tax Seydina Jaabir ne radiyallahu anhu mais ñun yow lii nga may laaj mii mais lii liñ ko doon daj bariwul ah. <laughs> lii liñ ci doon daj bariwul lii ngay wax nii naan naan naan naan lu ñu lu ñu lakk lu safaraat euh, soppi parce ndawal boo ko jëlee lakk ko day soppeeku viande rouge la boo ko wala ganaar ak yooyu boo ko lakkee nu muy mujj def day doore mel leneen mu ne loolu jamono yonent bay saasab doonu ci yoon daj misla zalika min at lu mel nii ci ñam illa qalilan lu dut lu néew waaw mu ne nag bu ñu ko dajee sant yàlla nag <laughs> waaw te bu ñu lekkoon ba pare xam nga xam nga léegi daa neex ba bu yàggul rek ah am na village yoo xam ne gaay buñ bu ñu ma soon a lekk ceeb nii du ñu raxasoo ah non est-ce am non raxasoo am na mais dañuy mar bàyyi noonu parce que bu ñu demee ci seen xarit yi ne leen tey ceeb laa añee duñ la gëm léegi nag nga fóonal leen sa loxo. ñu fóon ko ni i saa yi wax na dëgg de ya mais te loolu yàggul man ñoo xamante ne ñoo maase ñoom dañoo dund loolu kon nga xam ne loolu yàggul man ñii moom maa dund moom <laughs> ci pinc topp ci bool <laughs> gis nga Russie buñ déggee Russie buñ déggee Russie gars yi lañ i eh, grand yi kooku de kër diwa kon de day fa la añee waaw ñooñu nag heureusement bu duñu ko siis bu doon ko siis moom buy rosi xam naa ca néeg ba gën tëju lay dugg tàngal diwlin ñi wam tàng daal di ko koy rosi gaal di tëj lépp bu dara ba bakkat gi kii mu daal di génn yóbbuwaat ci waaj wi kii waaye ñoom alhamdulilah nekk ñoon ñu siis waaw man loolu man fi fi di ko wax mais quelques années lañ def laata may ñëw France yi ma jëlaat fa mais gars yi daanaka cere gi ñu doon reere sax daanaka boo ko toggee kenn du ko lekk ndax ceeb bi moom la gars yi di aña di ko reere ma ne ah yëf yi gaaw naa soppeeku de bindee yi waaw ah, gis nga ni mu gaawee waaw mooy jamono neex boo tax képp ko la ne fi daa gën a naqari <laughs> waxin la de. Euh, illa gis nga famine yi xawoon ay euh, euh, Nigéria gaay bi famine gaay bi def ay mobilisation international année quatre-vingt yi ngir sauver lépp fàtte naa sax dëkk ba tuddati bu siiw la woon bu siiw ak yu mel noon nga doon gis nit ñi xiif sorti guerre mondiale ak façon yooyu ni doon gis nit ñi nga gis ñu mel nay squelette léegi gis nga fi kenn ko dee na xiif neew ma amul fenn ci kaw suuf de waaye nam bare woon amatu kon nag mbir yi daa gën a neex nañu sant yàlla te bàyyi kaas gu bari ji sëy naa Jaabir mu radiyallahu anhu mu ne <laughs> yéen ñun de jamono yenent bale sa